A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah nabiyyinaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati albaqara wa qaalat alyahuudu laysat alnasaara ala shay'in wa qaalat alnasaara laysat alyahuudu ala shay'in wa hum yatluuna alkitaab kadhalika qaala alladhiina laa ya'lamuuna mithla qawlihim fallahu yaxkumu baynahum yawma alqiyaamati fiimaa kaanuu fiihi yaxtalifuun suñu boroom tabaaraka wa di wax li nga xamante ne nii moom lañ la doon wax ci jataay bee ñu génn ci li nga xamante ne mooy xuloo ba nga xamante ne nii moom lañuy nettali di ko jëlee ci mawlaana abdallah radiyallahu taala anhu wa arda ardaahuma bi nga xamante nii ci la ñi nga xamante ne nii ñooy ci lañ doon xuloo daal ña nga xam ne mooy kër caanu najraan ya ak yahuudu madina ya bañ dajee ci yonent bi alayhi salaatu naan lan naan euh ñii sawaay newuñu ci tus ñeneen ñi ne ñii newuñu ci dara suñu boroom ne wa qaalatil yahuudu yahuud yi dañu ngi naan laysati nasaara naan mu chrétien yi gis nga waa najraat yi chrétien yi ak ku nekk chrétien rek ñoom newuñu ala shay'in nekkuñ ci tus gis nga ci zéro lañ ne seen lii ñu naan dañuy jaamu yàlla ak seen diine yi ñuy wax ils son sur un zéro amuñ tus te newuñ ci dara ci neen lañ ne waqaalati nasaara nasaraan yi daal di répliquer muy nasaraanu najraan ya ne moo laysatil yahuudu yow abul qaasimi alayka salaatu wassalaam li am ba des mooy ñoom ñii yahuud yii nii ñoom ñoo newul ci naada newuñ ci dara ñoom woo ñoom ci sur zéro lañ ne ñaari zéro yuñ tegaloo ci lañu ne toog daal di daal di ferankonaay di newuñ ci tus suñu boroom ne xoolal rek ku nekk ngi waxante loolu ci ñoom wahum te ñoom kat yatluunal kitaab ñu ngay jàng téere ba ku nekk ci ñoom mooy yow kii jox nañ ko tawraat dëgg sama dëgg gaa ngi fii waaye dañ koo soppi malheureusement kii moom jox naa ko injil ñoom chrétiens yi sama dëgg gaa nga fa ne dañ koo soppi léegi nag ñu ngay jàng téere ba te nag ku nekk mu ngi xas moroomam te kat téere bi mais benn message la woon ñoom ñoo bokk benn message lenn la te borom bi moo leen bool bokk wàcce waaye ñu ngi yor loolu waaye di xuloo seen biir kii naan newoo ci dara kii naan newoo ci dara ñu ngi jàng kii gi ngi jàng tawraat kee wa ngi jàng li nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii mooy injiil de mu ne nag kadaalika gis nga nii nag ñu mel nii mooy nii ñuy doxale ñii naan newuñ ci dara ñii naan newuñ ci tus ñee naan ne ñu mel newuñ ci dara mu ne kadalika naka noonee qaala la doon wax alladina gaa yi nga xam ne laa a xamuñu dara misla qawlihim lu mel ni ñoom seen wax yii nii du yéen a ngi yéen jullit ñi waa Quraysh lañ la leen doon wax Abu Jahl lan la leen doon wax Abu Lahab lan la leen doon wax gaa yooyu ñoom Umayya ibn Xalaf gaa yooyu lan lañ doon wax waa Quraysh dañ doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam newul ci tus te gaa yi ku ko gëm ñu naan sabaa génn na ci diine ju baax ji diine yi seen maam yi dugg ci loo xam ne du dara ba pare di leen traquer di leen wax lu ne di leen gàkkal ci réew ma di rey ñenn ñee ko dumaa ko xoñoñal suñu boroom ne non noo gis nga gaay yi lii ñuy waxante ñoom yahuud yi chrétiens yi naka noonu ñi nga xamante ni ñoo fi woon ñoom ñoo jiitu woon yéen fa ngeen ne woon laata ngeen di ñëw fii ñooy ñi nga xam ne xamuñu woon tous loolu lañ doon wax mithla qawlihim mel ni seen wax yi képp koo xam ne daal wute naa ngoom rek ñu ne la yow mii newoo ci dara am ñu ne non non non la mooy gaa yi ladina kaanu min qablihim ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi fi newoon avant avant yahuud yi chrétiens yi ñoom itam loolu lañ doon wax mooy waa kër Seydina Nuux waa kër Seydina Luut ak waa kër Seydina Saalihu alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñëpp yéefér yi lii lañ doon wax seen yonent ya naan leen new ngeen woon ci tuus léegi nag suñu boroom ne fallaahu ñoom ñépp nag di waxante loolu fallaahu boroom di dëgg-dëgg moom da yaxkumu mooy ki nga xamante ne mooy àtte mooy àtte baynahum seen diggante yawmal qiyaamati bis bu mujj ba dee fii maa kaanu ci li nga xam ne nekkoon nañ ci ci wàllu pas-pas ci wàllu ngëm-ngëm kaanu nekkoon nañ ci kaw suuf fii na doon ci wuute waman adlamu suñu boroom ne kenn dàqu la tooñ waaye waman adlamu kan moo dàqa tooñ te mooy kenn dàqu la tooñ ni man manaa ci waa ji nga xamante ne nii moom dafa tere masaajidallahi jàkkaay yàlla yi waa tere nit ñi di fa dugg ñi ko gëm borom bi tabaaraka wa taala di dugg ci jàkkaay yàlla yi an yuzkara fiha lan lay tere foofale mooy ñu dugg fa di ko fa tudd di ko fa sant di ko fa jullil loolu ci boppam dañ koo tere ay nit ne du ngeen ko fi def léegi wayu an yuzkara fiha smu tere ñu fay tudd turu borom bi tabaaraka wa taala di ko fa jullil di ko fa wéetal di ko fa defal loolu ñu tere ko ba pare yemuñ ci yoon wasaa teruñ yemuñ ci tere ko de waaye wasaa ñuy dox fii xaraabiha ci loo xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy gental di nekk loo xamante ne ni mooy màbbal li nga xamante ne mooy mur ya waaye mooy lan mooy lan wasaa fii xaraabiha ba pare waajoo jële tere nit ñi di tudd torom turu borom bi ci jàkkaay yàlla yi ba pare di dox ci xamante ne nii moom mooy li nga xamante ne nii day mabbal li nga xamante ne nii mooy mur mooy li nga xamante ne mooy jàkka ja mooy lan loolu am ñu ne mooy di toj jàkka yi comme li nga xam ne noonee la ko yahuud yi tey di defee tere gaa yi di tere gaa yi Jérusalem mooy masjidu Omar muy jàkkaay Seydina Omar joo jële nekk Jérusalem bu mag bi mooy al Aqsa rek mooy mosquée boo bële nga xam ne moom la ñuy woowe masjidu Omar radiyallahu taala anhu wa arda da ngay gis ñu ñëw ay julli yu jot ñu ñëw encercler foofu yépp ñoom yahuud yi al xubata ba pare ne julli ñi duñ fa ñëw gaa yi jëkk Jérusalem estat yooyu ci julli ñi duñ fa dugg ne mag ñi ñi am ay soixante-cinq ans kese la ñuy bàyyi ñu dugg léegi nag toj foofu quoi di toj côté yooyu noonu wasaa fi xarabiha waaye lii nii ñi mu doon gën wax jamono ñi ñooy waa Quraysh mu ne waman mu kenn dàq la tooñ ni man manaa ñi nga xam ne ñooy tere masajidallahi jàkkaay yàlla yi te ba ñu teree masjidul haram ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam du loolu tax ñu génn ko exilé ko ba bañ mu fay jaamu yàlla du looloo taxoon ba nga xam ne ci la fa doon julli abu jahlinil mal'un ak ñoom uqbat ibn abi mu'ayt alayhim min allahi maa yastaxiquun ñu daal di woon ñëw naan ko est ce que abu jahlin naan ko est ce que teraw ma la fii c'est uqba moom ibn abi daal bàyyi ba mu ba mu ba mu sujóot mu daal di koy xoj ba ni nga xamante ne tuutee des ba baatu i yonent bi alayhi salatu wasalaam nokki gi arrêté ba seydina siddiq daal di ñëw fekk leen fa radiyallahu xëcc ko sànni ko boole ne taqtuluuna rajulan ay yaqula rabbi allah ndax da ngeen di faat nit koo xam ne moom crimam daal moom li mu def ba ah ba ngeen war koo teg lii nekkul lu dul leneen sama boroom tabaraka wa taala képp moom dengu laay jaamu te mooy sama boroom te mooy ki may digal may def kon nag ñooñu ñooy waa Quraysh surtout ñoom nga xamante ne dañ doon dox di tere jàkkaay yàlla yi di bañ julli ñi ñëw fi ba pare moo tax Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bés ba mu ñëwee jàng fa suuratul rahmaan abu jahlin dafa tëb daal di koy maajeeri kay ci saase la ko maajeeri fanaan ci dënn bi sawaay kon nag mbir yaa ngi noonu le kon nag mooy ñooñu nga xam ne dañuy tere masaajidallahi li nga xam ne mooy jàkkaay yàlla yi an yuzkara fi asmu di bañ ñu tudd fa alquraanu yàlla yi di fa tudd turu borom bi wasaa muy dox fii xaraabihaa ci lu ko yàq lu ko gental kooku nag mooy waa jooju di waa Quraysh waaye loolu mooy ak ñépp ñoo xam ne ci lii lañuy dox moo tax leen ni xam boroom xam-xam yi naan buxtu nasarit ci la parce que moo demoon Jérusalem daal di non seulement daal di tere gaa yi foo fëre ñu doy ñëw di jaamu ndax yahuud yi la mere woon ba pare daal di fay saccager yàq fa yàq gu mag waaye dañ naan na loolu moom al ibratu bi umumil alhamdulillah bi umumil lafz la bi xusuusi sabab mooy daal li ñuy bàyyi xel te loolu moom la boroom xam-xam yi di wax mooy li nga xamante ne lañuy bàyyi xel mooy bi umumil lafz yi mooy ne gis nga kàddu gi suñu boroom ne kenn dàq la tooñ wala kan moo dàq tooñ kiy tere jàkkaay yàlla yi ñu fay tudd turu boroom bi tabaraka wa taala ba pare muy dox ci lu ko gental dox luy tax nit ñi déserté ko moo xam mur lay toj wala boog day bañ ñu dundal fa li tax ñu borom bi tabaaraka wa taala kooku moom même bu dee ne defarlu na jàkk ji gën rëy waaye bañ nit ñi ñëw fa kooku moom saa fii xaraabiha loolu moom mooy ba àddina bi tukki képp fu kuy doxale noonu yaag ñoo ñoo yem kon dugg nga ci wax ji mu ne ulaayika gaa yoo yële maakaana lahum ñeelu leen de te warul ci ñoom an yadxuluha ñuy duggati ci jàkkaay yàlla yi gaa yoo yële illaa xaa'ifiin lu dul ñu nekk ñoom ngeen ñu tiit loolu mooy lan suñu boroom da ko wax nii muy loo xam ne xabar la waaye mooy dalee na jox incha mooy dama leen digal yéen way ngëm yàlla yi bis bu boroom bi tabaraka wa taala defee ngeen récupérer Makka façon yu mel noonu yi yéefér yi mushrikuuna yi ñoom bu ñu duggati ci jàkka ji illaa xaa'ifiin lu dul ñu ragal lool moo tax keroog li nga xamante ne comme ni ñu ko gisoon ci suuratu baraa di suuratu tawba bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ci xajjatu abi bakr ci neuvième année bi seydina siddiq radiyallahu anhu mu jiite li nga xam ne mooy aj gi ci la yónnee seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu jox ko njaal beenu saar boobu bële mu daal di koy jàng foofu fële te wir leeral waa Quraysh yéeféru arab yi que ne te à partir ak nii dootu ngeen duggati fi nga xamante ne nii mooy du ngeen ajati walla allah yahujja ba'dal aami mushrik que ne tey moom à partir de aj ji mooy seen bu mujj képp koo xamante ne nii bokkaalekatu yàlla la tey dox ci li nga xamante ne nii mooy di tere doon tere nit ñi daal di jaamu yàlla fii tey dox ci li ko gental ndax lii fi jullit ñiy def di wéetal borom bi tabaaraka wa di ko fi ajal di ko fi jullit